a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du an-nahwu al-maysuur al-juz'u thaani kon ñu àggale rek fi ñu yemoon ci cours bi weesu muy aljarru bil xuruuf yi moo nekkoon neuvième cours bi ci ni mu toftalee téere bi aljarru bil xuruuf yi nag waxoon nañu bii weesu biñ koy gis ci lañ gisoon xuruuful jarri yi ak al majruur mooy ismul majruur amoon na e-, exercice boo xamante ne nii xam naa dañu koy corriger door a continuer même mu dee al idaafa bi ci tegu nii fi ñu waroon a continuer boo fàttale ko bu ngeen fàttale ko waxoon nañu ne lan que ne cours bi desoon na neuvième cours bi am na lu ci des al idaafa muy li français di wax mu niroog li français di wax annexion bu ma nee buntu kër gi mbaaru moodu yadul li loxo waa ji baytur raisi këru président bi ainsi de suite Euh, loolu mooy idaafa nga xam ne li ñu niroo woon comme lañ waxoon comme si dama ne baytu li këru waa ji dafa mel ni lii la woon liir lir li ñu dindi labu li li boobu nga xam ne xarfu jar la léegi baytun ñu def ko baytu après nag ñu am baytur rajuli moo taxoon ñu xaw a niroo boobu moo taxoon mu boole ko ci cours bee ñu aljarru bil xuruuf yi mu bokk ci cours neuf bi ba léegi léegi nag bala ñoo continuer xam naa nañ def exercice bi d'abord comme ni nga xamante ni noonu la nekkee suñu mbaax ci mbaax ak mbaax mooy aada pa pa pa ñu ne waa ji daa amul mbaax déedéet aada baax loolu waxuñu baax comme mu naan waa ji daa baax mooy suñu aada ci deuxième tome bi mooy def exercice bala ñoo continuer kon exercice yi nga xam ne ñoo newoon ci aljarru bil xuruufi tamarin dana woon adshi salaasa jumalin fiiha xarfun min xuruufil jarri exercice bu njëkk bi dana woon créer formel trois frase yoo xamante ni nii ci phrase yooyu phrase bu ci nekk day am benn ci xuruuful jar yi particule jar yi day am yoo xam ne da ciy bokk gisoon nañu ci xuruuful jar yi yu weesu léegi yow yooyu ngay utiliser benn bu nekk ci benn phrase kon ñu tàmbali phrase bu njëkk bi mën nañ ne lii al jumlatul uulaa duñu wax al jumlatul awwal déedéet ndax awal góor la uulaa mooy jigéen al jumlatu jigéen la tu boobu kon al uulaa ngay wax mais doo wax al bu ma ne woon al baytu comme vers vers versification ilmul arud bu boobaa bu ma nee albaytul awwal du ma wax albaytul ula ndax albaytu masculin la kon kii naatam la albaytul ula ula naat la mooy adjectifam la kon day ànd ak moom du ma wax albaytul ula albaytul awwal mais fii comme que jigéen la dama naan al jumlatu al ula bi njëkk ndax ula mooy féminin awwal léegi kon phrase bu njëkk bi ma ne Euh, saafara mooy tukki na xaamidun xaamid ilaa ilal madinati al munawwarati saafara tukkiri na xaamidun xaamid ilal madinatil munawwarati wala nga ne saafara muusa ilal madinatil munawwarati saafara ibrahimu ilal madinatil munawwarati saafara tukki na xaamid wala muusa wala kii ilal madinati jëm ca madina al munawwarati ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mooy tukki na dem madinatul munawwara nga ne ñu ne la ana ana xarfu jarri bi fii nga ne mooy ilaa mooy jëm beneen phrase boo xam ne daa war a amaat xarfu jara kon indi naa ilaa léegi bu mu indeeti ilaa naa indi beneen bu ma nee wadaatu wala wadaa yuusufu alkuraasata ala taawilati wadaa teg na yuusufu yuusuf alkuraasata kaye bi ala taawilati ci kaw taabal bi ñu ne ma ana xarfu jar bi ma ne ala ci kaw ala taawilati léegi kon ala def nañ ala def nañ ilaa saafara ilaa wadaa ala léegi nañ jël beneen buy ñetteel bi bu ma nee euh, bu la neexee ngeen di xadiis comme li yonent bi sallallahu alayhi wax boo utiliser rubba mu ne rubba ash'atha aghbara zi timrayni baaliyayni waaye boobu nañ ko bañ a jël ndax lan bi ñu indee rubba ash'atha moo tax du ñoo ash'athi ndax loolu gisoon nañu ko sax asmaa'u tafdil yooyu nga xam ne day am superlatif ash'ath aghbar loolu ñoom duñu jël lan ñoom dañ leen daan mooy comme ahmad rek duñu wax marartu bi ahmad yi déedéet marartu bi ahmada laay wax bi ash'atha tamit te pourtant ci yoon ash'ath yi mais nag comme que asma min asma tafdil la loolu mënoo ko def moo tax ñu ne kon nañ bàyyi misaal boobu ndax mën na indi jax-jaxal ci ñun mooy man leen di jax-jaxal ndax boo ma ne nga ne ma e indi mais rubba rubba saa imin gisoon nañ ko mais rubba ash'asa pourquoi ash'asa te waxu ash'asi tekkil naa la ko sànq nee naa la ndax moom dafa bokk ci turu superlatif yi te yooyu duñ jël ñoom fatxa ngay kii bi ahmada te doo wax bi ahmadi bi ahmada bi ash'asa voilà kon nañ jël beneen comme fii voilà daxaltu dugg naa fi daari ci biir kër gi daxaltu fi daari dugg naa ci biir kër gi ñu ne la ana kii bi xarfu jar bi nga ne fii mooy ci biir léegi fra euh, exercice bi ci tegoon bàyyin xuruufal jarri summa dubut xarakata ma lawnu ahmar leeralal xarfu jar yi ci yii di ñëw phrase yi après nag nga maas di nekk en rouge yuxrijul musli miim zaka taabu tëju alfitri an nafsi haabi yaa koy maas tamit boobu nag buñ koy maas lii lañuy wax nañ njëkki ci maas yi yuxrijul muslimu zakatal fitri an nafsihi yuxriju day génne al muslimu jullit bi zakaatal fitri muurum koor an nafsihi da koy génneel boppam kon muslimu zakata nafsihi boobu baax na phrase bi nag jeexagul mu ne wa mantal man talzamuhu taabu ubbeeku bi nga waroon a maas ka awlaadi haa bi nga waroon a maas asiraa raa bi nga waroon a maas wa zawjihi bu ma koy maas dama naan wa an man talzamuhu nafaqaatu ka awlaadihi as-sigaari wa zawjihi non seulement moom day génneel muurum koor boppam mais day génne ci képp koo xam ne dépenser ci moom dépense kooku moom la war comme ay doomam ka awlaadi sigaar comme doomam yu ndaw yi nga xam ne majeure wa zawjihi ak lan ak soxnaam léegi bala ñoo jàll ci beneen phrase bi léegi fii ana xarfu jar yi xurufu jar yi mu ne yuxrijul yuxrijul muslimu zakatal fitri an angook an nafsi ma ne an souligné an ne an moom xarfu jar la wa an waaw ma ne wa an an tamit ci la beneen an bi man bokkul ndax man beneen affaire la dinañu ko gis te gisoon nañ ko ci tomb njëkk bu an la ndax xarfu jar min la du man min kon man bi da koy bàyyi euh, talzamuhu nafaqaatu ka nga ne waalaa ka awlaad yi kaaf boobu nga xam ne loolu euh, tashbih la al bu ñu kii foofu ci wàllu balaaxa adaatu tashbiih moom dinañu ko gis foofu insha allah kaaf bi mais moom ci xuruful jar yi lañ koy boole kaaf bi kon nga ne ma kaaf bi ka awlaad yi ka boobu as-sighaari wa kon mu jeex léegi ñu ñëw ci phrase kon am nga an ak an ñaari an ak lan ak kaaf bi léegi ñu ñëw ci beneen phrase bi dañ koy maas ba pare door a wane lan xarfu jar yi mu ne rubba muqiimi salaati muqiimin rubba muqiimin ah maas naa ko de toute façon moom ci leen jëm nii rubba muqii miin bi li solaa taabu ubbeeku bu tëju bopp taabu tëju lam yashrab xam raa raa bi am alif bu nekk ci après ma wa huwa laa ya'lamu maa yaqulu fi salaatihi mu ne rubba bariwaan bu boobaa bu ma koy mas dama naan rubba muqimin li salaati lam yashrab xamran wa huwa laa ya'lamu maa yaquulu fi salaati kon rubba muqimin li salaati lam yashrab xamran wa huwa laa ya'lamu maa yaquulu fi salaati rubba bariwaan na muqimin aji taxawal li salaati ci julli lam yashrab naanul sax xamran sàngara wa huwa moom laa mu xamul maa yaqulu li muy wax fi salaatihi ci julleem waxoon naa la nag muqiimu salaat lii du ko dal phrase bi li doon gën a jub ñu ne rek rubba musallin bariwaana kuy julli comme li alxuraan wax ne fa waylul lil musallin ndax muqiimi salaat bu alxuraan di wax sax loolu lay wax wa a aqiimu salaat pour wane ni ñu ko war a defe dëgg-dëgg koo xam ne nag mu ngi koy defe noonu kooku lii du ko dal léegi mais phrase la rek mais pour wan la ne tamit pour ci côté sens bi nga xam ne bii nii muqimu salaat moom du lii du ko dal waaye musallin nag mën na koo dal jullikat léegi mas nga ba pare ana xarfu jar yi nga ne rubba rubba xarfu jar li salaati lii boobu lii li boobu ci la xarfu jar lam yashrab rubba muqimin am na rubba ak li salaati li boobu lam yashrab xamran wa huwa laa ya'lamu maa yaquulu fii salaatihi nga ne fii fii boobu xarfu jarin la kon xarfu jarin yaa ngoo ko jeex na léegi dernier exercice bi danoon arib ma lawnu ahmar inraabal li nga xamante ni daa nekk en rouge aaya alxuraan ay aaya la joxe woon suratu yaasin ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim yaasin wal qur'aanil hakiim innaka laminal mursaliin léegi sadaqallaahu li ñu ci waroon a i'raab mooy wal ak minal mursaliin léegi ñu dem waaw waawul xasami waaw bi waawul xasami lañ koy tuddee te moom wax nañ na dañ koy boole ci lan ci xuruuful jar yi mais waawul xasam ngay wax ndax mem bi ñuy gis waaw bi dañ na waa wa bi waawul xasami waaw bi nga xam ne ngir géñ la ma ne wallaahi li ma wax defuma ko wallaahi tojewuma affaire bi wallaahi luubaluma wallaahi randalu ma wallaahi këfuma xaalisu jàmbur déedéet wallaahi boobu waaw boobu waawul qasami te moom dañ koy xarfu jar alquraani nga ne ismun majrurun bi kasrati wal quraani lan moo tax ñu majruur ko ndax ndax sabaqahu da ko jiitu xarfu jarin muy waawul qasami waaw boobu léegi mu des innaka la minal mursalin minal mursalin nga ne min mina boobu ndax li tax ne minal ndax al boobu ñaari sukkoon duñu daje ci arab moo tax min boo taxoon min al mursalin mais comme que dañuy compter minal dañuy def duñu def waqfu waqfu mooy taxaw danga bu boobaa dangaan min al mursalin mais bu dee da ngay wasl nga xam ne te loolu nañ koy jànge danga naan minal mursalina effacé sukkoon bi ci nuun boobu nga am minal mursalina kon nga ne min wala mina min la xarfu jarrin ki ci des al mursalina nag nga ne al mursalina ismun majrurun bil ndax lan moom min ndax moom jamoo lan la muzakkar saalim majruurun bil yaa li annahu jamun mudakkarun saalimun ismun majruurun bil yaa li annahu jamun saalim léegi loolu moo doon exercice yi kon nag ñu dugg ci li desoon ci cours bi mooy al idaafatu al idaafatu wax naa la sànq ne mooy annexion moom la gën a jegeel ci français te ñiy def gramer di ko jaarale ci langue arabe gis naa ne noonu lañ koy tekkee ma annexé benn mbir ci benn mbir bu ma nee mu léegi nag mu ñëw nag ci définir al mudaafu mooy annexion al mudaafu wal yi almudaafu mooy tur bi njëkk xam nga annexion day composé wu ci ñaari tur buntu kër gi buntu tur la kër gi tur la léegi nag ma jël buntu annexé ko ci lan ci kër comme si dama ko attelé attelage waaw man loolu lañuy wax ci tubaab comme bu buñ jëlee fas woo xam ne dañ koo lonk fas wi moom mooy xëcc char kii bi charrette bi léegi ñu jël fas wi takk ko ci charrette bi moom kon dañoo annexé dañ naan comme si dañu annexé fas wi ci charrette bi leer na loolu la léegi mu ne almudaafu bu njëkk bi mooy tur bu njëkk bi mooy almudaaf wa wal mudaafu ilayhi mudaaf mooy bi topp ci tur bu njëkk bi mu ne nuqtataani day définir ismaani ñaari tur lañuy doon fa boo xam ne dañ ciy xadaf dañ ciy bay min baynihima seen diggante xarfun min xurufil jarri benn araf ci arafu jar yi gis nga définition bi moom lañ amoon ca tom bu njëkk ba mu ne léegi nag après nag da cay dugal yeneen après yoo xam ne di nga ko di nga gis différence bi ci kanam mu ne kon al mudaafu wal mudaafu ilayhi nuqtataani ismaani xudifa min baynihima xarfun min xuruufi ljarri al mudaafu wal mudaafu ilayhi wax naa la nag définition yi lees di mokkal la moom ndax mokkal ko mooy tax mu gën a jàppandi ci yow kon almudaafu walmudaafu ilayhi nuqtataani ismaani xudifa min baynihima xarfun min xuruufil jarri ñaari tur la yoo xam ne dañoo effacé seen diggante ñaari tur yoo xam ne dañuy taqaloo mais seen diggante dafa amoon ci cosaan xarfu jar bu fi ne woon mais dañ koy effacé léegi ñoom ñaar dara dootul dox seen diggante dañuy taqaloo loolu mooy almudaaf almudaaf ilayhi mu ne la ay exemple ngi ma lay jox pour mu leer hada kitaabu tilmiidi hada kitaabu tilmiidi hada lii de article la lii mooy bu may def de kii démonstratif art kii pronom démonstratif hada lii de kitaabu tilmiidi mu ne ci cosaan dafa mel ni li bi dafay newoon ci cosaan li bi moo fa kitaabun li tilmiidi hada kitaabun lii def téere li tilmiidi ngir ñeel élève bi ñu effacé li bi nag mu des ba pare dindi tanwin bi ci bun bi mu desee bu ñu ne hada kitaabu tilmiidi dindi kii bi mu ne beneen exercice bi sollaytu salaata zuhri sollaytu salaata zuhri sallaytu julli naa salaata zuhri julli tisbaar hiina zahira waxtu zahirati mooy bu jant bi nekkee au zénith ba jeng tuuti azawal euh, mu nekkoon sallaytu julli naa salaata zuhri julli tisbaar mu ne ci josaan lii la woon sallaytu as-salaata fi dhuhri julli naa julli ji fi dhuhri wala sallaytu salaatan wala sallaytu salaatan fi dhuhri julli naa ab julli ci tisbaar léegi nag ñu dindi fii bi mu des dindi tanwin bi nga ne salaata dhuhri sallaytu salaata dhuhri léegi kitaabu tilmiid ak salaata dhuhri lan mooy mudaaf bi mudaaf bi ci kitaabu tilmiidi mooy bu njëkk bi kitaabu mooy mudaaf ak tilmiidi mudaafun ilayhi waxoon nañ la ko sànq mooy téere bi dañ koo attelé ci élève bi téere élève bi julli tisbaar julli dañ koo kii ci tisbaar kon salaat mooy mudaaf bu njëkk bi tur bu njëkk bi tout le temps mooy mudaaf tur bi nga xam ne moom moo ci tegu mooy mudaaf ilayhi beneen exemple fi muy jeexale ci exemple yi ishtaraytu xaatama fiddatin ishtaraytu mooy jënd naa xaatama fiddatin xaatama mooy bàgg li ñuy takk ci loxo fiddatin boo xam ne ci xaalis la jënd naa bàgg en argent léegi mu ne ci cosaan lii la ishtaraytu xaataman min fiddatin ishtaraytu jënd naa xaataman benn bàgg min fiddatin boo xam ne ci or lañ ko defare gis nga miin bii bokkul ak min destination voilà comme yañ la waxoon façon min yëpp min bii tekkiwul ne boo xam ne man nga ne ci lay jóge mais pas comme jóge ci destination mu ne ishtaraytu jënd naa xaatama fiddatin kon bàgg boo xam ne ci xaalis la ci argent mu ne kon dañoo dindi min bi xaataman min fiddatin ñu dindi min bi dindi tanwin bale mu ci miin bi mu xaatama fiddatin léegi ana mudaaf bi nga ne mooy tur bu njëkk bi kon mooy xaatama ana mudaaf ilayhi bi fiddatin mooy fiddatin xaalis mooy mudaaf ilayhi léegi nag mu ñëw ci àtte yi attey idaafa al mudaaf ilayhi léegi ndax attey mudaaf ilayhi léegi moom lañuy gis mooy tur deuxième tur bi nga xam ne ci moom lañu annexé li ko jiitu bu ma nee téereb moodu mooy moodu ci moom lañ moom lañ askanale lan téere bi voilà baytullaahi subhaanahu wa néegub yàlla bi dañoo askanale néeg bi suñu boroom subhaanahu wa comme kaaba ak lan jàkke yi fii buyutin adina allah an turfa wa yudkara fiha ismuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asal rijal mu ne kon xukmul mudaaf yi attey mudaaf ilayhi bi nga xam ne mooy deuxième tour bi nga xam ne moom la ñuy comme xaatama fiddatin fiddatin seen atte fiddatin boobu atteem mu ne an na day nekk majruuran il faut moom atteem mooy il faut mu nekk majruur majruur mooy loo xam ne dañ koy maas ci kasra aw mu def bayna qawsayni aw fii mahallil jarri walla mu nekk foo xam ne mahallil jarr mooy bu dul woon ne de daa nekk comme lan comme damir bu dul woon comme bu ma nee baytuha baytu Fatima ba bu ma nee baytu baytu kii boog nu mu tuddati ndax Aïshata te ma baytu Aïshata ngay wax mais nañ bàyyiloo ndax pour ñu jël tur boo xam ne kasra bi day leer jigéen joo xam ne rashidatun la tudd ma ne baytu rashidatin lii de turu këru rashida la rashidatun moo ko moom léegi euh, ma ne ma dindi rashida pour def fa kii nu mu tuddati damir ma ne baytuhaa xam nga baytu baytu rashidati nan laa koy idaafe nan laa koy baytu lan la moom mubtada la waaye ba ba léegi mubtada la mais mudaaf la rashidatin mudaafun ilayhi majrurun bil kasrati léegi bu ma dindee rashidatin ma ne baytuha dama naan baytu mubtada wa huwa mudaaf tamam mudaaf la haa nag lan mudaaf ilayhi mais est ce majruur laay wax dama naan déedéet du ma wax majruur ndax ah ma kenn moom du majru ndax damir la te damirun mabni la mooy du changer niñ koy maas kon kooku du moom waaye dama naan fii moom haa boobu damirun mabniyun wa huwa fii mahallil jarri moom dafa nekk ci mahallu jar ndax lan ismun majruurun bi bu fa newoon ismu ab tur bu leer dañ koy jar moo tax mu ne ak yi mudaaf ilayhi an yakuna majruran day nekk majruur nga xam dañ koy maas ci kasra aw fii mahallil jar wala mu nekk ci palaasu loo xam ne bu dul woon ni nekk damir wala loo xam ne moom change du moom nii la kenn du changer niñ koy maase fin bi kon day nekk majruur mu ne nag loolu mooy àttey mudaaf yi ndax moo ci ëpp solo li ñuy askanale kooku moo ëpp solo li ñuy askanal li ñuy askanale ndax ki li ñuy askanale moom dañ koo moom bu ma nee baytur rajuli kër waa ji mooy kër gi ëpp ci solo waa ji mu ëpp solo ndax bay du kër dañ koo am so dañ koo moom li ëpp nag solo nag ci la njëkke muy mudaaf ilayhi moom àtteem mooy lan day nekk lan kasra dañ koy majruur boog wala boog mu nekk fii mahallil jarri wala place boo xam ne ci yoon de dañ ko waroon a jar comme damir yi léegi nag pare na ci attey mudaaf ilay léegi nag mu ñëw ci ahkaamul mudaaf yi attey mudaaf al mudaaf mooy tur bu njëkk bi buntu kër gi baytul baytu daari doo ma naan baytu daari baabu daari baabu daari buntu kër gi baabu mooy tur bu njëkk bi kon baabu mooy la mooy mudaaf bi léegi attey mudaaf boobu nag ci la ñuy ñëw mi mu ne premier atte déglul yajibu day war tajriidul mudaafi min yajibu day war c'est obligé tajriidul mudaafi ñu futti dénude dindi bam set al mudaafi mudaaf bi mooy tur bu njëkk bi min ci yii nii ñett yii ñuy bëgg ñeent yi muy bëgg a wax mudaaf manu ko am mooy da ciy set wecc summeeku ci ba set wecc manu cee am foo ko gisee du mudaaf kon wala kiy bind moo juum wala kiy wax moo juum waaye bu dee dag ko xam moo ko bind kon loolu du mudaaf mu ne li muy njëkk a deñ ba set si wicc summeeku ci du am ci mudaaf c'est impossible mu am ci mudaaf muy tur bu njëkk bi comme baabu daari baabu boobu ak tanwiin mooy tanwiin manoo ne baabun daarun daarin baabun daarin moom man da am baabun moom man da am mooy tanwiin man da nekk wala bi baa ma ne bi baa daari ma ne bi bi bin daarin non loolu man da nekk ndax baab boobu moom mudaaf la te mudaaf du am tanwiin loolu mooy li nga njëkk am baax na tanwiin kon du am mu ne exemple xoolal muhammadun rasulullahi muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boo nee muhammad de ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa xam nga nag tem nga na ni taxawal kon automatiquement acte bi njëkk bi mooy lan mudaaf du am lan tanwin kon muhammadun rasul manoo muhammadun moom mooy mudaaf rasul déedéet dañ naan la premièrement waxoon nañ la mudaaf ilayhi dañ koy maas kasra te rasuulu lañ wax te waxuñ rasuuli kon muhammadun manu la nekk lan manu la nekk lan la nekk mudaaf léegi boobu mooy premier àtte mooy kon tan tanwin du ko jël waaye bu daa war ba léegi tajridul mudaaf yi futteeku mudaaf nga xam ne day deñ ba set wecc du oo am min al al bi ko am mooy al bi nekk ci kaw al bi nekk ci kanam comme al bi li défini article défini wo xam nga baabul bu ma ko bëggee définir mooy une porte rek boo bëggee wax la porte damaa al baabu samaaun ak dégg bu mu bëggee définir as samaaun mooy al boobu nga ciy dugal ci kanam loolu la ne mudaaf moom du ko am mukk mu ne exemple ba léegi muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa rasulu mooy mudaaf allahi mudaafun ilayhi mais waxuñ rasulun bu dee tanwin bañ la waxoon waxuñ rasulun rasulu lañ wax te tamit rasul jëlul defuñ ci alif ak laam nga xam ne ar rasulu allahi déedéet loolu man da nekk mooy ne mudaaf première atte première li ngay xam ci mudaaf mooy du am tanwin lun lan lin lan loolu mën da nekk waaye tamit al bu dugg al rasuulu wala al baabu déedéet ah, al baabu daari loolu mën da nekk al rasuulu allaahi mën da nekk mooy al tamit du am mu ne la beneen ñetteel ñeent laa la waxoon ñeenteel atte boo xamante nii yajibu tajridul mudaaf min nga xam ne mudaaf da cee war a futteeku ba set du ci am dara mu ne nuunul nuunil musanna ay yajibu tajridul mudaafi min nuunil musanna yajibu dafa war obligé tajridul mudaafi futteeku mudaaf ba set wecc du ko am du am lii min nan lay futteeku ci nuunil musanna mooy naan nuun naan nuun boobu nga xam ne mooy wane ne lii duel la ñaar la comme bu ma nee euh, yadaani yadaani mooy ñaari loxo yadun benn loxo yadaani ñaari loxo bu ma bëggee wax ñaari loxoy waa ji benn waay wala ñaari loxoy móodu dama naan du man manuma ne yadaani muhammadin déedéet dama naan yadaa muhammadin mooy nuun boobu nuun boobu ci fin bi naa boobu ci fin bi yadaa ni ni boobu dama koy effacer ndax lan ndax yadaa mudaaf la bu nekkee mudaaf rek te nekk musanna mooy naan nu naan nuun boobu nekk ci fin bi moom dama koy effacer moo tax duma wax yadaa ni muhammadin déedéet yadaa muhammadin ñaari loxoy muhammad moo tax bu ma doon wax par exemple ñaari soxlaa ñaari soxnaay amir bi xam nga imraatun imraataani laay wax mooy ñaar imraataani ma bëgg wax rais raisin mooy ñaari soxnaay euh, ki njiit li bu boobaa du ma wax imraataani raisi déedéet imraataar raisi imraatar raisi léegi taa imraata ar-ra'isi bu may def nag liaison mooy xëcc boobu nekk ci ta bi xëcc taa bi dama koy dindi ndax liaison taa bi laay defal liaison agrabe bi ma ne imraatar imraatar ra'isi imraatar ra'isi leer na léegi nag moom ñu ñëw kon ci exemple bi mu joxe kon mudaaf daa war a futteeku bu dee duel la ci na boobu naa boobu di nekk ci fin wu duel bi mu ne exemple aynaal insaani min akbari ni'amillaahi aynaal insaani aynal insaani min akbari ni'amillaahi ayna mooy ñaari bët duyalu mooy duyalu ñaari bët ñaari bët aynaani la woon fiihimaa aynaani naddaaxataani nga xam ne ay naa ni mooy ñaari bët foofu nag fële waxul ñaari bëtu comme bëtu bëtu bët yi ñuy xoole mais bëtu ndox la ci jublu fii ma ay naa ni tajiriyaan ak fëcc suufam fëcc suufam ci ar-Rahmaan euh, fiihima aynaani naddaaxataani ñaari bëti ndox lay wax mais fii aynaa mooy ñaari bët xam nga ay naani la woon al insaani ñëw di mudaaf ilayhi mais comme que nag kii ay naani léegi day nekk mudaaf kon ni boobu dama koy effacer mu dese ay nal insaani ñaari bëtu nit te doomu aadama bi min akbari bokk na ci li gën a rëy ni'amillaahi ci xéewalu suñu borom yi nga xam ne da koo defal doomu aadama bi mooy mu yor ñaari bët man xool di ràññee te am ñoo xam ne xañ na leen ko léegi kon nga gis ne ana fii lan moo ñu ci soxal mooy aynaa al insaani tawxul aynaanil insaani aynal insaani ñaari bëti nit ki dernière bi nga xam ne moom mudaaf da cee war a summeeku ba set ci mooy nuunil jam'il mudakkari saalimi nuun bi nga xam ne mooy nekk ci jam'ul mudakkar saalim pluriel boobu nga xam ne dañ koo góoral jamu muzakkar saalim moom ko gis bari na almuslimuuna almu'minuuna almusaafiruuna loolu lépp uuna yooyu na boobu nag di nekk ci fin bi moom it dañu koy lan effacer bu dee mudaaf la mu ne exemple jaa muallimul madrasati jaa muallimul madrasati xam nga lan la woon muallimuuna la woon mais comme que mudaaf la bu boobaa damay dindi nabi ne jaa mais waaw bi dama ko ciy bàyyi waaw bi xëcc muum miim bi dama ko ciy bàyyi nuun bi rek laay effacer ma ne jaa muallimul madrasati jaa dikk na muallimul madrasati jàngalekat yu góor yi école bi jàngalekat yu góor yi école bi léegi ndax muallimu lan la mudaaf te mudaaf bu dee jamu muzakkar saalim nuun ba du fa des danga koy effacer comme ci musanna ni nga effacer nuun boobu moo tax mu ne la kon kon ñeent yooyu ci ñu baamuwaat leen li nga xam ne mudaaf manu koo am di ciy deñ ba set foo ko gisee danga danga soit muy erreur walla du moom mooy tan tanwin du jël tan ban wala yooyu baa ban addaari loolu amul du ci jël waaye du jël al al baaba addaari al baabu addaari déedéet loolu du ko jël du jël al ar rasulu allah déedéet loolu du ko jël beneen bi ñaareel ñetteel bi nuunul musanna mooy nuun bi nga xam ne duel la imraataaya comme imraataani bu boobaa wax al rajuli ma ne bu boobaa damaa imraatar rajuli ñaari femme waaye ngóor si waaye tamit day deñ ci nuunul jam'al mudakkari saalim muy biñ mujjee wax sànq muy nuunu mudakkar mudakkar saalim ma ne muslimuuna ma ne ba bëgg wax musli way way gëmu dëkk bi dama naan ville bi dama naan mu'minul madinati mu'minul madinati du ma wax mu'minuunal madinati déedéet way gëmu waa dëkk bi mu'minul madinati effacé noonu bi léegi nag mu ne mu ñëwaat ci leneen laa yakunul mudaafu mu ñëw ba léegi mu ngi ci léegi àtte yële moom mooy yi nga xam ne mudaaf da cee war a léegi nag mu lay wax yi nga xam ne mudaaf du ko doon mu ne laa yakunul mudaafu damiran wala alaman mu def astérix illa naadiran ci suuf wala isma ishaaratin wala isman mawsuulan moo répété waat laa yakunu al mudaafu damiran wala alaman astrix alam illa naadiran wala isma ishaaratin wala sman wala sman mawsuulan mu laa yakunu du nekk al mudaafu mudaaf bu njëkk bi bu ma nee kër gi baabu mooy mudaaf bi moom du nekk mukk du ko nekk du nekk damir damir ay haa comme bayta hu hu bi jiitu woon ci kanam bayt nga ne huuta hu bayti déedéet déedéet loolu da nekk mooy du masa nekk lan damir wala huwa boo ne woon huwa moo loolu mënat koo nekk mooy loolu du du moo la mu ne laa yakunu du nekk al mudaaf mudaaf bi bu njëkk damiran damir du ko nekk wala alaman du caagante ni tamit alam alam waxoon naa la ismu alam mooy li ñu naan euh, pronom euh, non ma naan pronom prénom buñ mooy sant ci dañ naan yow noo sant nga ne Njaay ton no c'est comment ton nom nga ne Njaay prénom nga ne Ibra Ibra boobu Ibrahim boobu ngay wax mooy prénom loolu mooy alam mais day nekk tamit ci dëkk yi bu ñu nee Moscou Moskova Moscou moom day nekk lan wala Nimsa Autriche mooy ne loolu tur la turu alam la mais pour dëkk bu ma nee Baris Baris mooy Paris arab Paris Baris lay ndax amul peu Baris loolu bu boobaa bu ma nee muy neex par exemple mooy minute minute ab dëkk la turu alam la muy neex mu neex mooy mu mooy minute lool tur la mais alam la mu ne tamit dami mudaaf du nekk alam lu dul lu raar mu ne waaye tamit du nekk lan wala isma ishaaratin du nekk ismu ishaara ismu ishaara mooy lan ismu ishaara gisoon nañ ko moom lañ waxoon pronom démonstratif yi nga xam ne haadihi haadihi ay haula yooyu ñoo nekk lan mënuñoo nekk mudaaf walasman mawsulan mënu la nekk tam ismu mawsul ismu mawsul mooy comme allazi allati yooyu tamit ñoo nekk mudaaf ah kon yiñ la wax fii yëpp du ci nekk benn ba mu des lan alam ci te léegi mu joxewaat beneen mooy du nekk mudaaf mooy mudaaf du nekk damir du nekk ismu ishaara mooy pronom démonstratif du nekk ismu mawsul comme ay alladhi pronom relatif du ko nekk waaye du nekk alam lu dul lu raar mooy comme tur loo xam ne comme turu nit comme Muhammad Ibrahim Yuusuf du ñu nekk mudaaf lu dul lu raar comme bu ñu naan comme example ci euh, bu boobu bi mu naan dayra Musabul xayri Musab sayyidina Musab radiyallahu anhu wa ardaahu wa ja'ala aliyal mask al firdawsi maskanahu wa mathwaahu dañ naan ko Musabul xayri xam nga Musab alam as-sahaabiyul jaliil Mus'ab tur la xam nga alxayri Mus'abul xayri yooyu ci kaayu raar lay nekke mooy Mus'ab nga xam ne moom moom moom ak mbaaxam foo ko tollu moom daal moo yiw rek Mus'ab daal moom moom moom oh, oh, oh noonu nag la meloon radiyallahu ta'ala anhu atiilu moom dañ ko euh, kii faate fële ca Uhud mook mbokkam ya radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahum maskanana wa maskanahum kon loolu moo doon li mu doon wax ne alam dina nekk alam du alam mudaaf du nekk alam mooy prénom lu dul lu raar comme bu ko mela musabul xayri léegi mu ñëw ci beneen mu ne mulaaxada mooy neta benee ak seetlu lu ñu war a jàpp ngi mu ne al adadul mufradu mudaaf al adadul mufradu al adad mooy li ñuy wàññ nombre al mufradu bi nga xam ne benn lay doon mudaaf moom mudaaf lay doon min thalathatin ila mu ne nombre nombre wax naa la am na ci cours bu am solo bu mu ci def moo tax daanaka fu ñu ko waxee du ma ci dugg dugg duma ci wax lu bari du ma ci wax sax daanaka ndax tamit ça ne veut tamit ça ça loolu tekkiwul lu bari loo xam ne yaa ngi koy gis ci kanam loo xam ne ni mu gën a leere nga ciy dugg léegi mooy vraiment jiital mbir yi ak seegul mais jàppal dane al adadul mufrad adad bi nga xam ne mufrad la kenn la mudaafun kooku mudaaf lay doon min salaasatin boo tàmbalee ñett ila asharatin ba ci dix ba dix comme loolu lim la bëgg wax mu ne wa misluhu voilà nañ nañ continuer mu ne wa misluhu te exemple am am na mu bëggoon a joxe exemple far mu ngi joxe exemple jaru ko mu ne wa misluhu te exemple li ma wax nii comme mi'atun wa alfun mi'atun mooy cent alfun mooy mille mu ne yii nii ay mudaaf lañuy doon mo xoola bu ma nee comme salaasata rajulin ñett gó góor xam nga loolu dina ñëw ci euh, nu mu tudd non salaasatu maanaam salaasatu rajul salaasatu rijaalin ndax loolu min salaasa ila ashara loolu dinañu ko gis ci ci ni ñuy compter bu ma nee salaasatu rijaalin walla salaasatu euh, ummaalin ummaal mooy ay travailleurs nga gis ne moom joxe na exemple man. jarul may may mu mu ngi woon ci suuf manoon naa continuer nañ continuer ndax li may wax nii ay salaasatu rijaali nag salaasatu ummaali moom sax indi na exemple même loolu la joxe xoola fii kon nañ continuer nañ bàyyi man li ma wax mu ne kon nañ reprendre mulaaxada netaab ne al adadul mufradu mudaaf compte bi nga xam ne de benn lay doon moom mudaaf lay doon mooy singulier bi nga xam ne compte nombre min salaasatin boo tàmbalee salaasa ñett ilaa asharatin jëm diis wa misluhu te misaalu loolu mi atun mooy saawa alfun loolu da koo def entre parenthèse min salaasatin ilaa asharatin wa misluhu mi atun wa alfun entre la ko def mu ne fal maaduudu mudaafun ilayhi majruurun mu ne fal maaduudu li nga xam ne moom la ñuy compter xam nga nombre ak li ñuy li ñuy li ñuy compter bokkul bu ma nee ñaata tet lañ am ay bet xam nga bet yi xar yeeg yooyu par tet la ñuy wax bu ma nee wala nag yi ñaata tet lañ am fii ci gétt gi bu ma nee laa fukki tet fukki bopp lañ yor mooy fukki nag jubluwuñ ci boppi nag yu ñu reen di teg fule bopp yi non mooy fukki nag nombre bi mooy lan mooy fukk li ñuy wañ liñ doon waññ mooy nag yi nombre bi nag ci arab moom lañ naan adad ñett fukk boobu moom lañ naan adad nag yi moom lañ naan almaaduudu mooy li ñuy wàññi moo tax mu ne fal maaduudu li ñuy wàññi mudaafun ilayhi day nekk mudaaf yi ndax moo ci solo ni sans lool wàññi bi bu ma nee fukk rek toog fukk kenn xamul fukkuy lan mais bu ma nee ay nag mooy mudaaf ilayhi mu ne nag kon fal maaduudu mudaafun ilayhi nag yooyu comme fukki nag mudaaf ilay majruurun moom dañ koy jar kasra mu ne exemple haula'i ñii de thalathatu rijalin haula'i ñii de thalathatu rijalin ana mudaaf ilayhi bi mudaafun ilayhi bi yor nañ ñaari tur la ñaari tur mooy mudaaf ak mudaaf thalathatu mooy tur la noonu mooy nombre adad mooy mudaaf rijalin mooy mudaaf ilayhi moom nag majruurun day suivre kii bi règle ba raja rija lin voilà haula'i salaasatu léegi nga ne ma mee taxawal lu tax nga naan salaasatun te waxoo salaasu salaasu rijaalin ma ne la loolu waxoon naa la sànq ne yooyu bugguma ci dugg ndax dina ñëw ci kanam mais ci gàttal pour tontu la tontu bu gàtt mooy bu dee nombre yi nii ay trois ba dix ni salaasatu bu ma amee salaasatu arbaatun ak xamsatun ainsi de suite bu ma ci amee bu dee ñoom ay li may ni mooy maadul bi ay góor lañ bu boobaa dañuy changer mooy bu dee góor la nombre bi day nekk jigéen bu dee li may wàññi ay jigéen lañ nombre bi day nekk góor mooy par exemple bu doon ay jigéen lañ dama naan haula i salaasu niswatin mooy bu dee li may wàññi féminin la nombre bi day nekk lan masculin bu dee li may wàññi comme niswatin moom féminin la kon salaasu niswatin laay wax bu dee nag li may wàññi ay góor lañ bu boobaa nombre bi day nekk jigéen moo tax ma ne salaasatu rijaalin haula lii de ñii salaasatu rijaalin ñetti góor lañ mu ne tilka lii de tilka loolu de loolee loolee mi atu naaqatin mooy téeméeri naaga mooy géléem yu jigéen gis ne mi atu naaqatin mi atu naaqatin mi atu mooy mudaaf naaqatin mudaaf ilayhi la Suraaqa radiyallahu ta'ala mi atu naaq mi atu naaq ba waa Quraysh ne teg nañ téeméeri giléem ku jàpp yonent bi sallallahu alayhi indil ñu ko mort ou vif rek yaa ko moom ku moom mu doon dóoru ko dàq sawaay góor góorlu xalaat ne way téeméeri gëléem moom moo ko amee xaaral rek je vais tout pour jàppal leen ki bu ko defee am téeméeri gëléem mu naan mi atu naaqa mi atu naaqa di ci xalaat léegi kon loolu mooy i pare pare nañ ci loolu léegi nag mu ñëw ci i'rab i'rab mu ne sallaytu lii lañuy i'rab sallaytu salaata zuhri ñu ngi ci mudaaf ilay ba léegi idaafa léegi day i'rab woon lan lañ ko i'rab mu ne sallaytu julli naa salaata zuhri xam nga waxoon nañ ko julli naa julli tisbaar léegi li nekk en rouge mooy salaata zuhri moom lay analyser nii mu ne salaata moom lay njëkk analyser maf'ulun bihi mansuubun bil fathati wa huwa salaata salaaf maf'ulun bihi ku ñuy jëf moom dañoo lan laa def damaa julli kon julli ji dañ koo jëf moom complément d'objet direct man soowun dañ koo nasab bil fatxati ci fatxa salaata laa salaatu waxuma salaati wa huwa ta moom nag mu ne mudaafun ilayhi majruurun bil kasra az-zuhri ilayhi moom mudaaf ilayhi la majruurun dañ koo jar bil kasrati ci maas ci suuf kasra ko léegi loolu mooy analyse bi mu joxe léegi nag mu ñëw ci tamrin yi pour jeexal cours bi mu ne tamarin am na ñetti façon exercice mu ne anshi jumlatayni fiihima mudaafun wa mudaafun ilayhi anshi formel jumlatayni ñaari phrase fiihima ci ñaari phrase yooyu mudaafun day am mudaaf wa mudaaf ilayhi ak mudaaf ilayhi kon ñaari phrase yoo xam ne bu ci nekk day am mudaaf mudaaf ilayhi boobu mooy mooy exercice bu bi ci tegu mu ne bayyinil mudaafa wal mudaafa ilayhi thumma dbut harakata ma lawnuhu ahmaru wala nga ne bayyinil bayyinil mudaafa wal mudaafa ilayhi thumma dbut harakata ma lawnuhu ahmar bayyin al mudaafa mudaafa ilayhi ak mudaaf gi but na nga maas harakata ma lawnuhu li nga xam ne daa nekk en rouge Euh, phrase yaa ngi solla talaami daal bi ñëw daal boobu yaa koy maas moo nekk en rouge solla tal solla bi ñëw yaa koy solla talaa du ak talaa dama jumul bi ñëw yaa koy maas almadrasa taabu tëju bi tegu ci saa bi yaa siin bi yaa koy maas almadrasa taabu tëju boobu yaa koy maas solaa taabu tëju boobu yaa koy maas almagri baa boobu baa bi yaa koy maas fil fos laam bi yaa koy maas fil fos laam boobu yaa koy maas loolu mooy ju julli na élève école bi de julli nañ julli timis ci classe gi dañoo julli timis dañoo julli salaatalaami daal bi mooy almadrasa taa bi tëju bi mooy julli na te élève u bi julli nañu salaa taa bu bi yaa ko almari baa bi yaa ko yan fil yaa ko mas mooy ci julli nañ timis ci biir classe bi léegi da ngay wane ana ci phrase bi lan moo fi mudaaf ak mudaaf ilayhi après tamit nga maas yooyu mën a lay dafa yaa ko war a maas beneen phrase bi mujj mu ne xaafiz ala aada baa bi tegu ci baa boobu yaa koy maas al ak al ak laam bi tegu ci yaay maas laam boobu nekk ci après ak bi waala nada fa taabu tëju tegu ci faa bi yaa koy maas siyaa baabe bi tegu ci yow yaa koy maas baabi bi mu ne kon xaafid ala aada baabi yaa koy maas al ak laam yaa koy maas waala nada fa taabu tëju bi yaa koy maas siyaa bi siyaa baa bi tegu ca kaaf bi yaa koy maas loolu mooy wattul del wattu del respecté nu lekk waaye tamit del respecté la cetug sa yéere boo gisee phrase yi moom moo ne woon ca tomb bu njëkk ba defoon nañu fra même phrase yi la woon mu ne arib mooy dernier exercice bi arib ma lawnu ahmar analyser li nekk en rouge lii ay aaya ñaari aaya alxuraan la joxe ndax ñetti phrase lañu wala analyser ñaari aaya alxuraan ak benn phrase ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yawma yan yanzuru al-mar'u maa qaddamat yadaahu yawma yanzuru xam ne yanzuru lay xool lay gis lay xool jëme almaru lay xool almaru nit ki maa lay gis almaru nit ki maa la nga xam ne xaddamat la la la la jiital yadaahu ñaari yadaa hu ñaari lay loxoom mooy li ñaari loxoom fàgg woon ca àddina jiital ko fii ci àllaaxira moom lay gis bés boobu mu yomal xiyam bi nit ki dina koy wa yaqulu al kaafiru yaa laytani kuntu turaaba li ca amma yatasaalu kon lan nga fi i'raab yadaahu moo nekk en moom nga i'raab beneen aay bi ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani wa wassayna al-insaana biwaalidayhi husnaa wa wassayna al-insaana biwaalidayhi husnaa wa wassayna ñu dénkal insaana nit bi waaliday ci ay waa ay ñaari waajuram xusnan njekk mooy nit ki yàlla da ko dénk moo jëme njekk ci jëme ci ñaari waajuram wa in jahadaka ila axiri al aaya mu ne lan ngay analyser fii bi waalidayhi bi waalidayhi moo nekk en rouge moom ngay analyser pour exercice pour bii di ñëw phrase bu njëkk bi nag du alxuraan mu ne sallaytu rakaatay rakaatay as-subhi sallaytu wala nga ne rak'atay subhi sallaytu julli naa rak'atay as-subhi wala nga ne sallaytu julli naa rak'atay subhi ñaari rakkaay suba loolu nag lan nga ci analise rak'atay as-subhi ñoom ngay analyser ñaar yooyu rak'atay as-subhi insha allahu taala moom lañu analyser te mooy fin wu exercice yi pour bii di ñëw léegi kon xam naa foofu lañu ñuy yem bii di ñëw nag incha allah ñu war a gis al fi'lu mudaari' al fi'lu après buñ ci paree ñu gis al fi'lu paree ñu gis al fi'lu al mudaari' al majzuum ñëw incha allah al la